Muhyiddin ibn abu abu Zakariya abu Zakariya Yahya ibn Sharaf an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shafi'iyu rahmatullahi alayhi fi matn al-arba'iin an-nawawiyya fi al-ahaadiith as-sahihati an-nabawiyya <clears throat> al-hadiith as-saadis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 faman ittaqa shubuhaati istabra'a lidiinihi wa irdihi wa man waqa'a fi shubuhaati waqa'a fil haram karraa'i yar'aa hawla al-himaa yuushiku an yarta'a fiihi alaa wa inna likulli malikin himan alaa wa inna hima Allahi mahaarimuhu alaa wa inna fil jasadi mudghatan ida salahat salaha aljasadu kulluhu wa ida fasadat fasada aljasadu kulluhu alaa wa hiya alqalb rawaahu albuxaariyu wa muslimun rahmatullahi alayhima kon alimaam annawawiyu rahimahullahu taala mu ne alxadiisu saadis mu ne alxadiisu xadiis bi nga xamante ne ni assaadisu mooy juróom benneel bi mooy sixième xadis ci arbaina ci arbaine yi muy ci ñeent fukki xadis yeeg ñaar yi mu indi bii mooy bi nga xam ne mooy juróom benneel bi <coughs> mu ne an abi an an mu ngi koy jële ci koo xam ne dakkantalam mooy bàyyi abdillah ah jaamu yàlla kooku mooy baayu jaamu yàlla bi mooy jaamu abdillah voilà mooy baayu baay alhamdulillah baay <coughs> abu abdillah kooku mooy kan mu ne mooy an-Nu'man ibn Bashir an-Nu'man la tuddoon di doomi Bashir moom ak baayam yëpp ay saxaaba la ñoon muy Bashir ibn Sa'd al-Ansariyaani radiyallahu ta'ala anhu maa ko joowoon ci wal Ansaar annahu qaala neena <clears throat> moom Seydina Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma annahu qaala neena sami'tu man di dégg naa rasulallahi dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam yaqulu muy wax mu ne inna alxalaala bayin mu ne inna dëgg-dëgg alxalaala li nga xam ne moo dagan des la suñu boroom lu dagan nag yàllaa koy wax akub yonentam voilà du ay nit ñooy toog naan lii voilà ñoom foog nañu yaakaar nañu wala ñoom daal ci seenum gox lii lañ jàpp wala seen tradition wala seen us seen laa xumma laa summa kalla mukk mbir yi du demee noonu li dagan mooy li yàlla ne lii moo dagan voilà kon nag mu ngi noon innal halaala bayyin <coughs> li nga xamante ni daal moo dagan moom dafa leer nañ wa innal xaraama bayin te nit dagan ni mu leere naka noonu wa innal xaraama dëgg-dëgg yu xaraam yi lu xaraam yi bayinun dafa leer nañ suñu borom leeral na ko ci alquraan leeral na ko ci lam nañu yenentaan salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi alquran nag comme que mbir moom cosaanu mbir ci diine mooy dafa dagan moom du ñëw naan lii dagan na léegi dagan na léegi dagan na déedéet mooy day ñëw wax yi xaraam voilà bu yu yi leeree mooy ci def yépp dañoo rak leer na mu ngi noonu le <coughs> kon nag mu ngi noonu moo tax boo gisee alquran day ñëw naan la xaraamal lañ inna hurrimat alaykumul mayta waddamu wa lahmul xinziir wax ne lii la lii wax léegi yi ngi des bu ñëwul ci sunna wuy leeral yokk ci yooyu mooy loolu dagan na kon nag way nal xaraama <coughs> te dëgg dëgg li nga xamante ne mooy lu xaraam de bayyinun moom itam leer na wa baynahuma nekk na nag ci diggante yu yu dagan yi te leer ak yu xaraam yi lu le te leer nekk na seen diggante mustabihat mbir yoo xam ne dafa lëtt voilà mooy leerul de laa ya'lamuhunna xamu leen de kasiirun lu ëpp min an-naasi ci nit ñi loolu waxoon nañ ko ci umdatul ahkaam bi kon loolu day war ne am nañu ko xam voilà waxul ne kenn xamu ko ci nit ñi dane am na ñu ëpp ci nit ñi ne ko voilà kon nag ñaw yow boo ko xamul xamal waxal ko wax léegi nag ki nga xam ne moom moom borom bi xamal na ko loolee moom dina xam nan la ciy defare waaye waxoon naa la foofu lu leer kon que su yonent sallallahu alayhi wasallam dafa wax lu leer laa wax lii dagan dafa leer li xaraam dafa leer yow mënoo ñëw di naan sàngara wala diw di naan sàngara ñu koy utali lay caaxaan naan wala moom moo ko sañ ak moom sañ-sañ loolu amul loolu amul amul kenn ku sa am sañ-sañu bu dee yonent bi alayhi ci boppam moo naan lii daganuma ci xadis yu bari lan nga may waxal naan ma diw moom ak fu man fu ngeen moom neen moom yoo xam dafa leer xaraam naan sàngara muy naan sàngara ngeen ne bitéelu sàngara la naan ngeen gis ko ñëpp ngeen naan waa xam naa moo ko tey wala ñëw voilà takk <clears throat> lu ëpp ñeenti soxna ñu naan ay moo ko sañ kenn na ko fi sañu loolu kenn sañu ko voilà loolu moom bu dee yu leer yooyu moom yu xaraam yi nga xam ne dafa leer yooyu moom taxul ñuy wax voilà kon nag mu ngi noon moo tax benn caaxaan kat bu mu fi jaarale di wëral bëgg a tëral am caaxaanam xam nga ne moos loolu comme li mu waxoon ci hadis bi ñu jógoon rek voilà foofu war radd voilà dañ la koy delloo waaye yow jëf ci loo xam ne am amoo ci ndigalu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy lu xaraam ta leer bëgg ko bu bële naan man na kasiirun minan naas yoo yële te ñoon ñu bokk dinañ taxaw di ko wax <coughs> mukk xam naa ñu bari ñoo ñële ñële bi la ma saam nee nekk na diggante yu <coughs> yi te leer <coughs> ak yu xaraam yi te leer nekk na seen diggante yi lënt lënt yoo xam ne leerul laa ya'lamuhunna xamu leen ku kasiirun mooy mbir yoo xam ne ay àtte xam ne leerul de waaw laa ya'lamuhunna xamu leen kasiirun ëpp minan naas ci ñu nit ñi yow nga bëgg na yow voilà léegi ci ñu tuuti nga ko xam ci laa bokk moo tax nga ñemee def lu xaraam dañ naan la déedéet yow xadiis bi ci boppam moo la weddi ndax yi bu dee lu xaraam moom leer na voilà mu ngi noonu yow nag la da ngay def daa xaraam ci yaxu alxuraan ak yaxu sunna nga ñëw di ko def naan ma bëgg maa gëm loo ne yow voilà yow léegi ci mustabahaat yi la bokk est ce que loolu lu lënt lëntut voilà yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne fa man ittaqa shubuhat mu ne képp nag koo xam ne moytanu ko lu lënt yi nga xam ne lu ëpp ci li ñu xamul ko ku ko moytu de teet ko istabra kooku de ñoŋal na de li diinihi sàkku na ñoŋal te ñoŋal na ngir diineem ngir soobu waayam wi dundinam gi mode de vie bi kon de moom daal dina koy ah ñoŋal wa bi ak deram voilà du mooy mooy ñoŋal la deram ndax du nekk ci lu lënd waaw day la teg du mattee bu ci dugal sa loxo te yow surtout bu dee ne yow xamoon dara xam nañ ne yow de toute façon àggoo ci ñi nga xam ne ñooy mooy mujtahiduuna yu mag yi nga xam ne ñoo ko xam yow ba bokkoo ci voilà léegi nag nga ñëw ci lënt yooyu nekki di ci xuus loolu rek day wane ne ba pare di ko wane di ci glorifier loolu rek day wan ne yow bokkoo ci ñi nga xamante ne ni ñoo ko xam ne kon nag yonente ni salawatullahi wa salaamuhu alayhi mu ne faman ittaqa shubuhat <coughs> képp koo xam ne moytu na lu yënt yooyu de kon de ñoŋal na sàkku na ñoŋal te ñoŋal na li diini ngir tërëninam dundinamam bii de ngir diine wa ardihi ak denam wa man waqa képp nag koo xam ne dafa rot fi shubuhaati ci yu lënt yoo yële xam ne yow ci lay nekk kese moom daal moom dundam gi yëpp bu ko passé ci yu lënt yoo yële waa de dana ko leer ne man bu dee benn yoon la rek kooku na ko leer ne waqa fil haram kooku ba mu ko defee la rot ci lu haram voilà parce que jullit li muy def daa war a leer ci moom nii bu boobaa mu ngi mel ni waajoo jële moom misaalam mooy misaalam kan ra'i <clears throat> ngay mel ni waa ji nga xam ne ab piètre ab sàmm la daa ay jur yoo xam ne moom lay sàmm ne nem nag yaraa na al a ñëw indi juróom ji gis nga ñàkk nga xam ne moom la buur bi ñàkk ne fii moom c'est le domaine réservé du roi du du de l'empereur voilà fii moom mooy ñagu buur bi bu ko kenn bëtt yow nga jël ne voilà man ab sàmmkat laa jël samay nag samay xarak samay bëy ñëw ba tiim foofu ñu bari nekk ak coggal yu bari ma ñëw man kese yor sama benn bant di leen sàmm loo foo di leen sàmm foofu la ñuy ñuy yow moom waajooju mu ne kon nag kooku misaalum kii la nag waa ji rot ci <coughs> ci lënt yi mu ne kon ko ra'i hira hawla al-hima moo ki nga xam ne day day day day sàmm ay ay jur di leen sàmm ah la wër la nga xamante ne mooy ñag ba nga xamante ne mooy prégre prégarde wu buur bi yuusi ko kooku nda tuuti rek léegi rek añ yaratan fii mu daal di ah, juróom bi dem ci biir bëtt mbaar yi bëtt kii ya daal di jàll ci li nga xamante ne ndax kat moom la buur bu ne bu ko kenn bëtt muy ximaa googalee kon nag tuute tuuti rek ah, juróom joo jële daal di fay dem di for di di di fa lekk de alaa <clears throat> alaa yëgu ngeen ma yëgal leen alaa waawe inna li kulli malikin ximaa wa <clears throat> wa inna li kulli malik ñeel na buur bu ne xima chasse gardée chasse gardée am na ko de buur bu ne am na loo xam ne kiiwu secret la loo xam ne danaan fii bu ko kenn laal voilà lii semee mayu ko du ku jege du fii ku bu jege fii moom mayuma kenn voilà buur bu ne te loolu la <clears throat> buur yi dañ ko def surtout <clears throat> nga xam ne dañ doon am ay jur yu bari nga xam ne dañ naan fii moom juri buur bi kese lañ ñoo ñoo fi mën a ñoom kese lañ fii ñoo ñooy jëm fii moom ah <coughs> fii nii terre bi ñu def en jachère moom c'est le domaine <coughs> réservé du bourg du roi fii moom ay xaram ay bëyam ci nagam kese ñoo fi war a laal mu ne nag buur bu ne am na loolee ni mu amee noo nee nag ci symboliquement it loolu la am ay yoo xamante ne buur bi <coughs> yooyu c'est exclusivement réservé à buur bi ay yoo xam ne kenn fekk ko ci léegi nag mu ne alaa yëg leen nag ne alaa yëg leen alaa waawee alaa nee wa inna himallahi maharimo li nga xam ne nag mooy ñagu yàlla yi nga xam ne moom la teg mooy yi nga xam ne moom la xaraamal le kon nag mu ngi noon bu leen ko jege alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen wa inna fil jasadi mudgha am na ci yaramu doomu aadama mudgha aw dog aw suux woo xamante ne nii idaa salahat bu daal di yéwénee salahal jasadu kullu mooy yé mooy yaram bi yépp mooy yéwén mooy baax wa idaa fasadat waaye tey bu yàqoo fasadal jasadu kullu yaram bi yépp mooy yàqu ne alaa waawee alaa yëgu ngeen ma yëgal leen alaa nee na wa hiya suux woo wële nag dog woo wële suux woo wële mooy alqalbu mooy xol mu ne alimamu Nawawi rahimahullahu taala mu ne rawahu albuxaari wa muslim mu ne xadis bii de soloo na ko albuxaari di alimamu albuxaari wa muslim di alimamu abulhaj abulhusayn muslim ibn alhajjaj ibn muslim alqushayri an-naysaburi rahmatullahi alayhima wa al imam an-Nawawi rahimahullahu taala muy wax ci xadis bi ci tegu mu ne al-xadiisu as-saabi' an abi ruqayyata tamim ibni awsin iddaariyi radi allahu taala aanhu anna annabiya sala allahu alayhi wasallama qaal addiinu nasiha qulna liman qaala lillahi wa likitaabihi wa lirasuulihi wa li a'immati almuslimiina wa aammatihim rawaahu muslim rahimahullah kon alimaam an-Nawawi rahimahullah muy wax alxadiisu mu ne lii mooy xadis ba nga xamante ne nii as-saabi'u mooy juróom-ñaar mooy septième xadis ci arba'iin yi ci quarante-deux xadis yi mu ne an Abi Ruqayya xadis bii mu ngi koy jëlee koo xamante ne nii moom dakkantalam mooy Abu Ruqayya di baayu ki nga xam ne mooy Ruqayya Tamim waaye lan moo doon turam Tamim la tuddoon di Tamim ibne di doomi Aws doom di doomi ku ñuy wax Aws ad-Dari bokkoon ca ad-Dariyun ay ay ab tribu la woon mu mag boo xam ne ñu nga dëkkoon côté Palestine fële ca biladu Sham ci tribu yi arab yi ñoom nag ci ñoom la cos cosaanoo moo tax ñu naan ko Dari alhamdulillah radiyallahu taala anhu yal na borom bi wa taala kontaan ci moom te gërëm ko lan la wax mu ne anna nabiyya mu ne yonent bi de sallallahu alayhi wa sallama qaala neena addiinu nasiha addiinu gis nga dundin wii dundinu lislaam wii tëralin wii mu fi indi lislaam bi lépp lenn la an nasiha mooy laaya biir la mooy sellal an nasiha mooy sellal la di def lépp laaya biir goo xam ne mooy lay sellal sellal ak sellal la sellal lépp waaw xul naa léegi nag bi yonente bi alayhi salaam waxee loolu xul naa ñun sahaaba ya fa ne woon radiyallahu anhum ñu ne ko waa liman waa sellal ak laaya biir ngir kan mu ne lillah mooy lillahi ngir yàlla mooy est ce bi da ñëw di ko laaya bi mooy sellal moo tax <laughs> voilà mooy sellal lillahi ngir yàlla mooy borom bi nga xam ne mooy ki nga xamante ne nii moom dongu lañ war a jaamu te ñàkk koo jaamu di lor te jaamu goo xamante ne nii mooy yow reconnaître ne jaam nga voilà sellal ngir fa lillahi ngir yàlla ci lim la digal muy nga nekk jaam nga nangu ko te tamit lim la digal ci ay jëf nga koy def di ko sellal doo ko gis te la ko lenn waaye lim na tere nga ba ko te moom dong mu tax te li nga xam ne moom la fi teg muy diineem ji nga xam ne moom la jox yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ngeen nekk ji ba ni nga xam ne noon ngay faatoo ngir moom moo tax mu ne woon walaa tamuutunna illaa wa antum muslimuun kon nag loolu ci gàttal mooy lillaahi sa lépp sa lépp mooy gi ko war a gëm wéetal gi nga ko war a wéetal taxaw gi nga xam ne moom nga war a teg ci sa tànk ci ndigalam yi tey sore tere ni lépp nga koy def ngir moom du ngir sàmba du ngir Demba du ngir Nicolas wala Astu wala wala wala wala Elisabeth mukku ngir yàlla képp voilà mu ngi noonu wéetal ko ci lépp sellal ko ci lépp loolu mooy kon lillahi kon ad diinu dundi nuy an nasiha sellal la kon borom bi noonu la lillahi kon nag biñ ko laajee mu ne lillahi moom la njëkkee wali kitaabihi ak téeréem bi léegi téeréem bi noonu lay demee mooy lool mooy lan mu ne mooy loolu mu xam nga mooy lan mooy ngir téeréem bi mooy alquran ji nga xam ne moom la daal di wàcce jox ko salawatullahi wa salaamuhu alayhi la ca nekk ci ay ndigal na la ci bu la ci kenn raw wala nga nekk ci ay ay tere bu la ci kenn gis te lépp nag nga koy def ngir yàlla voilà mu ngi noonu di dëppook alquran ba yow nga mujj nekk koo xamante ne nii daanaka yow quraan yi ngay doon voilà kon alquran ngay doon sa lépp alquran la mu ngi noonu le wali rasuli ak ndawam bi nga xam ne moom la wàcce téere bi voilà ad diinu an nasiha lan la ñuy nasiha yonent bi alayhi salaam sellal suñu diggante ak yonent bi alayhi salaam mooy lan kan la ñuy sellalal yàlla waaye mooy suñu jàpp gi nga xam ne moom lañ war a jàpp yonent bi alayhi salaam daal di nekk koo xam dañ koy gëm ci li nga xam ne moom la ñu andil li njëkk mooy alquran ci hadiisam yi ci yim ñuy nettali même bu dee ne xelum doomu aadama yu feebar yu bari dañoo jàpp ne waaye loolu nan lay man a nekkee loo xamante ne nii moom moo tukkee ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam gëm ne moom la borom bi tabaaraka wa taala yónni te lépp lu ñu andil borom bi moo ko jox te moo ko moo ko wax loo ta nekk dafa nekk koo xam ne dafa impossible dafa jomb muy waxal borom bi loo xamante ne nii tabaaraka wa taala lu wuteeg li nga xam ne moom la ko wax loola waaye wali rasuuli waaye sopp ko sopp goo xamante ne nii du day day day di takk ak sopp saa ne waaye moom bit waaye bi ci gën di topp li nga xam ne soppu gaak yooyu topp sunnaam bi mu fi bàyyi ak tërëlin sunna boobu nag waxuñ ne sunna ñu naan lii dagan na lii lii lii lii sunna la lee mooy farata non mooy yoon bi mu fi tegoon hët yoon moom daal yow xanaa lan mooy lay tere kii mooy xanaa xamagoona yonent ma lay saa moom la nii la ne woon waaye ba nga ko xamee na léegi na àddina bi yépp sa njaboot ak sa nga bokk ak ñépp nañu nekk leneen waaye ba nga xamee ne yonent ma lay saa saa la ñuy def wuute nag la ñuy def yow keroog nga ci pare yow pare nga ci def li yonent ma lay saa wax même bu dee ne ñépp baaraam naan dafa soof kii dafa foog ne moo gën nit ñi wala moo gën a xam nit ñi sa yoon na wu ci ndax lan yow ak diinu nasiha dañ ko laajee wali rasuli ngir yoneen tàmba sopp gu tar topp li nga xamante ne nii moom la fi andi ci li nga xamante ne yoonam wii nga nekk ci di julli ci moom sopp lépp loo xamante ne moom la sopp moom alayhi salaatu salaam wali a'immatil muslimiin ak ah di di diine ji ah laayante biir la ngir ñi nga xamante ne ñooy a'immatil muslimiin suñu diggante ñoom ñu koy yéwénal voilà mooy jiitu julli ñi voilà loolu nag mooy képp koo xam ne borom bi def na mu nekk njiit ci ñun ñuy daal di di ko laaya biir ci lan naka mooy di leen nangoo wax dëgg te tamit di leen nangu buñ ne rek voilà suñu mbokk la wala ñun daal ñoo bokk parti nga nekk doo ko wax dëgg mukk voilà ndax jàpp nga ne boo ko waxee dëgg yim lay jox wala la ngay amee moom wala ngay yaakaar te moom nga ñàkk ko déedéet yow defoo ad diinu nasiha kon nag a'immatul muslimin wali a'immatul muslimin ñeel ñi nga xamante ne ñooy jiitu jullit ñi nga xamante ne moom nag moo xam ci wàllu politique bi moo xam ci wàllu religieux bi wala fu mu man di nekk yooyu noonu ak ustaas yeeg ñoom ñépp wu leen di wax dëgg voilà ak surtout ñu la jiite ci wàllu politique il faut ngeen di wax dëgg te dëgg jooju bu ci leble te bu ci fay bor te bu ci yaakaar ko la tagg def ko lillahi wa kese ngir yàlla jeex na boo ko defee nga xool la gën ak nañu koy defe voilà ak nañu koy defe tamit mënoo ñëw di xaawi sutura nit ki tamit ci ndedd bi alors que yow manoon nga koo woo wala manoon nga am audience del mu gis la nga wax lan moo tax nga bëgg a ci média yi pour wan na yow wax nga loolu yëpp amul sens amul benn njariñ alors que manoon nga koo defee neneen tax yow boo defee loolu sax boo mayul du la ba pare nga nekk fi nag jàll ci ginnaaw naan man waxoon naa ko dëgg ba ma ko waree wax yow moom xam nga ne doxaloo lii de wala yaa lil muslimin ñeel ñi nga xamante ne nii ñooy ah diinu nasiha ñeel ñi nga xamante ne ñooy njiitu jullit yi de waa amatihim ak loolu nag kooku it daa war a nangu bu boobaa dañu waajoo it daa war a nangu tamit ñu koy conseiller voilà mënoo nekk di rek yow ay wo balaa yow yaa jiitu yaa jiite daayira wala yaa jiite kër wala yaa jiite lii yaay le père wala le papa wala yaa jiite benn quartier wala député nga wala président nga wala préfet nga léegi yow kenn du la wax dëgg ku lay wax sax nga mer ma ne yow itam yéen tam ñoo it da ngaa bëgg da ngaa war a nangu tamit ñu lay wax voilà li nga yaakaar wala xalaat jàpp ko nit ñëw xalal la xalaatal la wax mu ngi noon waaye wa ammatihim ak ak diinu nasiha waaw diine ji dundin wii tëralin wii mooy nit ñii la voilà da ngay nekk du pour yow kese da ngay nekk koo xamante ne mafaatiixu xayr bunte yi nga ngir ñépp voilà wa ammatihim ak mbooleen jullit ñi rek d'une manière général mbooleen jullit ñi rek ku ci nekk la nga ko mën laaya biir di ko laaya biir seen lor yi nga xam ne mooy tukkee ci ñoom bi la daal nga koy muñ yow itam biir mi defam de la bu fi kenn jàpp ne yow a gaa yi daal l'enfer c'est les autres waxi caaxaan yooyu mooy la yow nga jàpp ne waa di raw nit ñi moom man manu baa nekk ci nit ñi parce dañ lay yàqal mais yow nag yow yàqaloo la new yow boo nee ñoom yow yàqaloo la mais c'est quoi ça ah voir nit ñi de oo loolu kooku di wax loolu ma ay lor day tukkee ci yow di dem ci ñoom comme ñoom ñi ay lor di tukkee ci ñoom di ñëw ci yow kon nag nga mën leen di muñal yoo jële di ngar daajoo xam lu azal azal wara di daal di ngar daajoo di yenu li nga xamante ne nii mooy lori xeet nit ñi voilà mooy niñ leen liñ defante la kese voilà yow nag ngay muñ te yàlla kese tax voilà di wann lor ci yoo xamante ne nii tamit boo leen ko mënee dimbalee te lu xaraam te yow man nga koo def nga def ko te yàlla kese tax bu fi nekk naan waaye dina yàlla digal tamit ci ñoom nga dox mbokk yi ñi nga xam ne yéen a bokk ak ñoom man bokkoo nga koy dox sa bañ fee bañ a nekk di fayantoo man ku ma woowul man du ma la woo ah woo naa ko trois fois il il tout le temps c'est moi qui fais le premier pas moi c'est bon dama an la yow yonent bay sa sam sam waxoon naak yow loolu dañoo taxul a jóg que ne wuñ ci sara kon mu ngi noonu wa amatihim di leen laaye biir boo gisee lu baax ci ñoom conseil boo leen mën a def seen doom a ngi def benn benn étude nga man leen a dimbali xalal leen nan la ñuy def ngir doom ci réussir nga def ko moom itam bu naree dugg ci projet boo xam ne gis nga ne fii ma masoon nga koo def ay ña nga gis ñu def ko yëpp dañoo échoué nga ah sa bokk julli la bu ko seetaan bala koy dal dal ko nga naan ah gars yi bàyyi leen rek dañuy dugg duñu laajte quoi yow te nga yëgoon ko amoo dara loo wax demal soit là-bas yow amoo dara loo xam nga ne moos doxaloo li yenente bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi affaire bi lu yaatu la loolu boo demee ci shara yi nañ ko gën a leeral kon ñim ni wallahu taala mu ne ah ah wa rawahu voilà <laughs> al imam an-Nawawi rahimahullah mu ne rawahu soloona bi muslimun bi al